farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaani fi ar-radhaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di ad-dawaa'i wa ba'di ar-radhaa'il amma dawaa'u hubbi did-dunya allati haqiratun jiddan ladaa dhil millati fa fikratun fi xissati al-qadri wa fi fanaa'ihaa ayna jamii'u salafi kon nag mu ne beneen feebar muy vingt-quatre ah waaw vingt-cinq vingt-cinq mooy vingt-cinquième bi mooy ñaar fukk bi juróom mu ne am maa dawaa uk li ngay faje feebar ban xubbi di duniyaa mooy sopp lool àddina gi te yàlla taxul dara yàlla taxul doone naa ko sopp naa sopp li fi ne ngir man cee jokkale ko ba am sama ngërëmu borom yow defoo lool mais bëgg àddina ngir àddina mu ne kantaa sopp àddina gii nga xam ne allëtii bi nga xam ne xaqiiratun lu xeebu la jiddan lool la daa vil mil la ci borom ki nga xam ne mooy boroom yoonu lislaam moo ko fi tëral muy yorent muy muy kan borom bi tabaaraka wa taala kooku boo bëggee faj bëgg àddina gu dee ci sab xol sab xel sab sab sa bakkan ndax waxoon sa la ko woon ne war àddina bu bu pesé woon lu toll ni moo tax dina ko ci kanam laa ko yoo ab yéefar du fi naan ab guux ndox mu ne loolu nan nga koy faje fa fikratun da ngay xalaat di fàttale ko fii xissatil qadri mooy ci tuuti ñàkk solo ak dayoo waaw mooy li ah mooy xadis bi ñu wax tolloowul sax ak laafu yoof yoo nga xam ne kon lii wax lay wax xeebu wa fii fanaa iha waaye ngay xalaat di fàttaleku di xalaat ci ak jee xam ne àddina lu mu neex neex neex ak lu mu naqari naqari naqari wala lu mu neex neex neex day jeex waaw boo ñu bëggee ay misaal nag yow xalaatal nga ne ay na jami'u salafi mais ana ñi ñu xam ne ñoo ñu fi jiitu woon ci ay mbindeef ah mais anañu waaye àddina gee doyadi taj pesé wu tous te day jeex mais ana ñi ñu fi jiitu woon ah wa aynama min al-urudi jama'u wal ayni wan naami baadu juma'u laajteel ba léegi waaw laajteel ba léegi wa aynama min al urudi jamaau waaw wa aynama mais ana maa la nga xam ne ñoom ñu ñu jiitu woon te gisatuñ leen où est Louis hein kañ doon wax roi soleil anamu borom palais yu rëy yi ca Versailles buurub France ba mais ana ñoom Lat Joor Damel ana ñoom téeñ ana ñooñu gisoo leen moo xam nag nit ki nekk ku baax wala ku baaxut jeex nañu ah ana ay na ay na ñi fi newoon ñu baax ñi ana yonent yi alayhi salaam dem nañu ana awliya yu bari sëriñ bi ñuy jàngu téereem anam boo demee Touba tey na nga fa doon na mu nekk woon njaarim boo demee njaarim noonu nga koy fekke mu toog bi jiite nit ñi déedéet waaye xattaa ñu yées ñi ana Firawna ah ana Qaaruun borom alal ju bari la jamonoy Muusaa doon faytéerlu alayhi salaam ana moom ayna Abu Lahab Abu Lahab ana moom ayna Abaa Jahlin ayna Abu Jahl Abu Jahl fan la ne ayna Qaysar ayna Kisraa ayna Qaysarul Qayaasira ana ñu les grands Césars mais ana gaa yi nga xam ne ñoo fi doon balballu ay na pou ay na kii ñoomin ñoomin ñoomin euh, kii euh, Staline ay na ñoom Franklin Roosevelt gisati nga leen fii ay na Charles de Gaulle hein ay na Wilson gaa yi gis nga leen fii yow ñoom ñépp moo lay xalaatal loolu rek lañu doon neex léegi lépp jeex nañu waaw jamiu salafi ñoom ñëpp nag ñi la jiitu woon ñëpp anañu doo leen fi gis wa aynama min al urudi jamiu mais anas ñoom liñ dajale woon ci ay amoomeel ay gaar-gaar ay am amu àddina ay koom lañ ci dajale woon anam le roi soleil Louis quatorze fastam yi ñu ngi ne est-ce na ko tey dañ koy rénover waat ngir ngir ngir mën téye trace yi xam ne fii fi la nguuram ne woon waaye moom ana loolu waaye Égypte Firawn ana nguur ak Firawn na gi mais yëpp naaw na ana or bu bari ba gisatuñ leen waaw waaw ayna kanka Muusa boroom woor bu bari ba yóbbu woon fa nga xamante ne rahimahullah Makka ca ajja gisatuñ leen waaw li ñu amoon ciy gaar-gaar ay kër ay palais anañu ay wa ayna ma min al urudi jama'u ana dajale woon ci ay gaar-gaar ay am am àddina wala ay oor aki wurus anañu ak xaalis wan naami ak ay xéewal ak li nga xamante ne mooy li nga xam ne ay jur yu ñu yoroon ay xéewal yu du jeex yoo xam ne jàppoon nañ ñoom du jeex ñooñ anañu baadu alku nañ fi juma'u mbooleem seen mu ngi noonu voilà waaw boo xalaatee lii nga xam ne kon àddina bi lu tax ma ciy rey sama xol def bëgg ko bëgg koo xam ne dara yàlla taxul loolu dina la may ci nga mën a li nga xamante ne mooy sa bëggu àddina gu yées waaw mu ne waa annaha laysat lana daara qaraar bal innaha daaru humumin wa dtiraar bokk na li nga koy faje wa annaha yow cam si nga xam ne ka àddina sa bëgg àddina gu bari gi xamal ne boo ko bëggee faj lay sat ba léegi moom nekkul lanaa ñeel ñu ñun jaam ñi daara xaraar du saxu du kërug saxuwaay waaw suñu borom indiwuñu fii ngir ñu sax fi déedéet waaw kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan bu ne dina mos dee la borom bi wax kon nag kër gi du kër goo xam ne kërug saxuwaay la xam ko boo ko xamee dina wàññi sa bëggu àddina mën la cee faj bal li am ba des innaha daaru humumin kërug yëngatu la kërug ay jàqare la kërug ay soxla yoo xam ne daanaka doo ci man dara danga ciy ne ba faatu wattiraar ak ay lor yu lay fiy dal ay feebar ay wopp ay nga am sa alal mu ne fees naaw léeg-léeg nga am yoo bëgg doo ko am xamal ne fii kërug lool la ay ay ay njàqare ak ay lor léegi nag ba nga xamee lool mu ne falaaqilu alladina xaadara alqaraar mujtahidan fi kulli laylin wa nahaar mu ne falaaqilu kon ki nga xam ne moo am xel tey utiliser xelam moom ngay takk lu baax ndax nag il faut apprendre des erreurs des autres da ngay jàng ci njuumtee ñi la fi jiitu woon buuri jamono yi fi ne woon te faalewuñ yàlla ñoomin firawna ki ñoomin euh, Muqawqis ak ñoomin Kisra ak ñoomin César façon yooyu ñii ñooñu ay ñoom Charles de Gaulle ak yooyu faalewuñ yàlla ak façon yooyu loolu lan la lay may yow nga xam fi ñu jaar ne newootuñu fi seen yañu yoomoon amatu fii kon nag yow mi xam dangay ngay jànge ci ñoom erreur yi ñu defoon ñàkk jaamu yàlla yow bu ci ne mukk fala aqilu ki nga xam ne moo xellu alladi mooy ki nga xam ne naxaa jéng na jublu waaw dem na jublu na daaral xaraar dafay bàyyi àddina jublu kër ga nga xam ne mooy kërug saxuwaay mooy allaaxira mujtahidan xaalam nekk ak yulli ay coonaam fii kulli laylin ci guddi gu ne wan ak bëccëg gu ne ngir di am ngërëmul boroomam tabaaraka wa taala kon loolu feebar boobu noonu nga koy faje mu lay wax beneen boo xam ne mooy ñaar fukk beek juróom benn waaw muy 26 mu ne amma tamanni faatiraduka ala mawlaaka fastaslim lima qad faala falasta tadri dahra maa yuqibuka maa yaqibuka axayrun am sharrun axi yuhlikuka mu ne amma tamanni kan naa nekk fi di am ay ay mëbët walla mëbët yu dul jeex ah ay man kay man am kay ah, moom loolu te doo jëf dara waaw loolu xamal ne loolu jëf jooj lan la fantiraduka loolu mooy ngay gaaral di opposé wu ala mawlaaka ci sa borom mi nga xam ne moo la moom moo la yilif te moo say mbir waaw yow borom bi def lii defal kee xéewal ngay ngay ngay am mébét ne loolu naa ko am waaye bu dee ne mébét naa am ko ngir jaamu yàlla moo taxoon yonent bi saa saa ne laa xasada illa fitnatayn amulu keñaan mooy mooy di ñeetaan lu dul ci ñaar koo xam ne borom bi da koo jox xam-xam bu baax bu di dimbali jaam yi di ci leeral diine yàlla ji di ci jaamu yàlla yow nga mébét am lu mel noonu waaye bul ñaan mu toxu ci moom moo tax du ko tuddee xasad waaye mooy mébét mooy mooy mooy ñee waaw loolu lu baax la. borom bi ay bu ma mayoon lii mais te yéene ko moom mu des ci moom ma def ni moom ak borom alal yoo xam ne da ciy jaamu yàlla yow nga ne ay way man de ñeenaa waa ji ak a neexoon ma amoon lu mel lool baax na waaye di mébét loo xam ne yow jëfoo dara ba pare bëgg la nga mébét na jóge ca waa yi ñëw ci yow mu ne lool fantiraduka ala lool mooy di gaaral di opposé wu ci mawlaakas ak sa digalu borom ak ak namm-nammam kon nag ni ngay def yow jaam bi ngir mucc ci loolu le fastaslim na nga wommatu lima qad faala ci li nga xamante ne moom borom bi tabaraka wa moom lay jëf te moom lay def voilà mu ne fa lasta ndax yow nekkoo tadriiri xam ad dëhëra sa dul ak dund maa yaqibuka lii ñëw sa gannaaw mooy li borom bii def sa ginnaaw xamoo ko lii ñëw sa ginnaaw xamoo ko a xayrun ndax lu baax la am sharrun wala lu yées axi yow sama mbokk yuhliku ka moo lay alak kon nan ngay toog rek di mébét te doo jéem a jëf wommatul ci sa namm namm boroom tey wommatu ci ay ndigalam tey sori ay tereem waaw mais toog di yaakaar kese naan damay yaakaar di mébét di mébét mébét ku dul jeex euh, loolu xamoo luy ñëw sa gannaaw te loolu fajul dara waaw mu ne am innahu yusxituhu taala fa fawwidil amra lahu wal xaala mu ne tax xamoo ne am innahu ndax moom borom bi yusxituhu taala ndax yow moom mere na la xamoo ko kon nag ni ngay def fa fawwidil amra jëlal sa lépp nga jébbal ko sa borom mbir yi lahu ñeel ko wal xaala ak say xaal sa lépp na nga ko jébbal sa borom nekk ci ay ndigalam tey sori ay tere moo gën nga toog.